nañu déglu moom ci bopp al imaamu Nawawi nan la firi xadiis bu njëkk bi bi ñu koy firi daa duggalaale lii parce que wax nañ la xadiis yi da ko imaam Muslim ñaar yu njëkk yi moo ko indi waaw mais bon du moom kese gis nañ taxriij bi mais moom da leen tegale comme niñ la ko waxoon sànq xoolal maada qaala al imaamu al xaafizu an-Nawawi bi nga xam ne ci lay shara xadiis yi bi nga xamante ne nii mooy ci al minhaaj sharh sahihu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami' mooy ah fekk da léegi ndax bi muy sharh hadith bi da ne ah mooy hadith sayyidatu Aisha bi ci la waxaale hadith sayyidatu euh, sayyidina Ibn Abbas bi imam muslim teg après ak hadith sayyidina Marsad bi indaale ko mu ne hadith yi de gis nañ kon hadith bii bu sayyidatu Aisha ne mbooloo moo xamante ne nii bu matee cent ñoom ñépp kulluhum yashfa'una lahu ñuy ñaanal néew bi njéggal yàlla def intercession ci ñoom lu dul na dina leen ko dinañ ko shufi'u fii mu ne benn ngoo mu ne ta am na hadith sayyidina ibn Abbas bi nag moom arba'una la wax quarante rajulan yoo xam ne la yushrikuuna billahi shay'an waaw léegi hadith ah, wa fi hadith akhar thalathatu sufuf mooy hadith sayyidina Marsad bi lay wax mu ne loolu rawaawu abu sunan gis nañ ko léegi waaw rahmatullah alayhim ak ñi ko ci solo ci ñoom mu ne qaala al-qaadi mu ne nag al imaam al-qaadi Iyaad de nee na ibn Muusa al-Maaliki rahimahullah qiila nee nañ haadihi nee na qiila ñooy nee nañu haadihi al-ahaadiis xarajat ajwibatun lis-saa'iliina sa'aluu an zaalik mu ne am nañu ne ci boroom xam-xam yi non hadiis yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en fait bu ci nekk daa am lu taxoon mu wax ko mooy daa am ñu ko laajoon waaye yonent saa salaam comme si bu njëkk bi waa nit moom bu génnee àddina ñu koy jullee mat téeméer nag yonent saa salaam ne waaw bu matee téeméer ñoom ñëpp ñu ñaanal ko lu dul ne yàlla dina nangu seenu ràmm ci moom. yeneen bi ñu laaj ko ñeenti waa bu dee quarante nag mu ne waaw ka wax quarante amul benn way ngëm yàlla buy génn àddina quarante nit yoo xamante ne nii ñoom du ñu bokkaale yàlla dara daanal ko njéggal ak li nga xam ne mooy shafaa ramm ko lu dul ne dinañ leen ko nangul mu ne beneen comme beneen mooy comme fii wax jii li muy yenu mooy ñetti sàppe yi waa bu waa bu dee bariwuñ noonu matuñ noonu waaye nag ñu mën leen def ñetti sàppe yeneen saa saa wax loolu mu ne loolu am nañu wax loolu moom al imam al qadi Iyad ne hadihi al ahadith xarajat ajubatan lis sa'ilin sa'alu an zalika loolu daa génn doon tontu ñoo xam ne ñoo laajoon yeneen saa saa loolu fa ajaaba mu tontu kullu wahidin minhum an su'ali ku nekk ci ñoom mu tontu la ca la nga laajoon hada mu ne lii kalaamul qaadi lii de imam an-Nawawi maa ko toxal lii mooy waxu al al imam al qaadi Iyaad ibnu Muusa al-Maliki dëkkoon fii ci Maroc ci Rabat rahmatullah alayhi mu ne waaye wa yahtamilu an yakuna an-nabi sallallahu alayhi wasallam axbara bi qabuli shafaa'ati mi'atin fa uxbira fa axbara bi uxbira bi qabuli shafaa'ati mi'atin fa axbara bi mu ne waaye lii lu ñu mën a dégg la mais man na supposer parce que euh, lii kii wax nii mooy wax bii imam al-Qadi Iyad toxal euh, daa laaj tamit lu dëgëral mais est-ce que est-ce dañ ko ko doon laaj est-ce que dañ ko doon laaj ay laaj ci ay laaj tontu laaj la jóge woon lool benn mbir la mu ne moo tax mu ne waaye day yenu que ne yonent saa salaam suñu borom moo ko xamal que ne mooy képp jullit bu génn àddina bu dee téeméeri nit dañ koo fekke julli ko ñaanal ko yàlla jullee ko bu boobaa dina am jéggalul yàlla borom bi dina leen ko nangul yeneen saa wax ko saxaaba yi ginnaaw gi suñu boroom tabaaraka wa taala xamal ko ne du téeméer sax ah ñeent fukk rek quarante sax bu ñu ko defee baax na léegi yoo xam ne bi ñu bokkaale yàlla dara mu nettali loolu wax ko saxaaba yi ginnaaw gi ñu suñu borom xamal ne ko même bu dee ne matuñu loolu sax waaye ñu mën a nekk ñetti sàppe léegi nag mu daal di wax loolu eh yeneen saa sam daal di koy xabaar mu ne loolu mën a nekk niunu la waaw. waaw bu ñu néewee nga def ko ñetti sàppe léegi mu daal di koy eh, nettali mu ne waaye wa yahtamilu aydan am na beneen supposition leneen lu mën a yeen wax ke ni hadis bi ba léegi aydan an yuqaala hada mafhumu adad kene lii mafhumu adad la moom lañ doon wax sànk naan mbir mi amul mafhum ma min muslimin yamutu waxuñ la ne eh, amul mafhum mooy amoo looy sous-entendre ci ginnaaw loolu mooy mafhum mooy mafhumul mukhalafa ah mooy bu ma nee ndax loolu mooy bu ma nee amul benn jullit bu góor muslim xam nga bu doon jëlee muslima mais dama loolu amul mafhum mooy jigéen a góor a ci yem lii nag mooy yow mafhumul adad la parce que mafahim yi bon diis la yoo xamante ne boroom bon loolu taxuñu ma jóg euh, dafa am yoo xam ne dëgër nañ am yoo xam ne dëgëruñ comme adad nii dëgërul ci li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi mooy adad euh, euh, boo nee chiffres ah. man de am naa ñetti dërëm yow manoo ne ah, ñetti dërëm nga am naa trois euros yow manoo cee dégg yow tekkiwul benn yoon que ne man trois euros kese laa am yow boo ko ci déggee yaa ko ci dégg mais ça ne veut pas dire que loolu kese laa am voilà loolu lay wax ne mafhum mul adad dëgërul mooy kon bu boobaa comme que mafhumul adad la. mu ne walaa yax walaa yuhtaju bihi walaa yahtaju bihi jamaahirul usuliyin tey li ëpp ci comme niñ ko waxee léegi boroom xam-xamu usul yi duñ ci dëpp duñ ci sukkandiku ndax dañu jàpp ne dëgërul léegi mu ne kon bu boobaa falaa yalzamu min al ixbaari an qabuli shafaatihi mi'a ak qabuli ma duna dhalika kon nag bu boobaa euh, c'est pas obligé que ne yeneen saa salaam bu ne bu téeméer daal di in defee euh, intercession ramm que bu ah comme que téeméer la kon nag. bu ginee néew loolu téeméer kon kenn du ko nangu ma ne déedéet parce que loolu dafa wax téeméer mais tekkiwul ne bu ko ginee suufi du loolu ndax mafhumul adad la mu ne wakada na ko noon fil arba'ina waaw na ko noon ci quarante bu nee quarante ñeent fukk tekkiwul ne ñeent fukk yooyu bu dee bu manqué benn nag muy trente neuf fanweer ak juróom-ñeent dañ naan affaire bi kon du man a nekk déet waaw loolu mu ne loolu it lu mën a nekk la que ne loolu mafhumul adad la mooy loolu luñ ci bàyyi xel dafa wax chiffre bi noonu ah mu ne maa salaasati sufuuf na ko noonu euh, ñetti sàppe yi mu ne wa hiina idin kullul ahadith ma'mulun biha ci kaw noonu nag hadith bu nekk dañ koy jëfe waaw amul benn boo xam ne dafa ñëw ne boo bii moo soppi moo moo moo dindi bële quoi non bu cent bii la woon bu njëkk ba après suñu borom yërëm jaam yi def ko quarante après sax mu ne quarante bari na ñu def lool mooy bu boobaa yooyu lépp jaru ko mooy ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi bërëbam waaw mooy bu nee saa tekkiwul bu nee quarante tekkiwul ne bu wàccee quarante wala bu nee cent bu wàccee cent doo ko am wala bu nee quarante bu wàccee quarante doo ko am naka noonu ainsi de suite voilà kon nag wa yaxsulu te day mu jote al shafaatu rammu ak li nga xam ne mooy nangu ñaanu borom eh, eh, jaam yi boroom bi nangu ko bi aqall al amrayni min min salasati sufuf yu gën a néew ci ñetti ñaari mbir yi ci ñetti euh, sàppe wa arba'in ak li nga xamante ne euh, euh, mooy quarante bu boobaa sàppe mooy ñett kon bu boobaa ñetti sàppe bu dee ma amuñu ñetti sàppe mais ñaar kese est-ce que dañ naan kon ah non c'est dommage c'est dommage c'est kenn du ko rafetlu non ma la déedéet loolu <laughs> parce que adad loolu lay al imam la loolu la hmm? al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala daal di wax nii hmm? léegi nag. mu des beneen affaire hmm? kon gis nañ le bi ah. ak xadiis yi kon ni nga koy dégge te bi bokk na ci comme li al imaam al mubaarak fuur yi na ko noon kii mu koy toxal waroom awnul maabud këni dañ ciy jànge istihbaabu taksiri jamaati janaaza wa yatlubu bulughum ila hadha al adad alladhi yakunu min mujibaati al fawr waaw malgré imaam an li mu wax ci mafhumul dëgg la loolu lu ñu mën a dégg la waaye bu dara yàq bu dee mën nañ chiffres yi yoneen saa salaam def mën nañ ko am nañu def loolu loolu moo gën a dalum xel te moo gën a dëppoo mbir yi même bu dee xam nañ mafhumul adam dëgërul te dégg nañ li mu wax moo tax mu ne dañ ciy jànge que ne xadiis yi que ne dañoo sopp baril mbooloo mi nga xamante ne ñooy fekk di teewe ki génn àddina ñu war koo jullee te dañuy sàkku ñu daal di jote li nga xam ne mooy nombre yi chiffres yi mooy lim yi yonent saa salaam wax bu ko defee mu nekk ci li gën a gaaw li nga xam ne da koy may njéggalub yàlla waaw min mujibaatil fawzi yi nga xam ne day tax nit ki am ak texe waaw mu ne waqat qayyada dhalika bi amrayni yonent saa salaam nag dafa tënk mbir mi ci ñaari mbir yi al awwal an yakunu shafi'ina fihi ay mukhlisina lahu du'a sa'ilina lahu al maghfira mu ne nag da koo def charte xam nga buñ la nee boo condition pour lii am il faut lii am kon il faut loolu am ba pare yoneen saa sam fii dafa teg ñaari charte ñaari condition ngir ramm giñ def ak tamit ñu jéggal waa ji mooy lan bu njëkk bi mu ne mooy mooy ñi teewe julli ji ak jullee néew bi am yakunu ñu nekk shafi'ina fii mooy ñu ñaan ak xol yu yu torox lu ngir seen boroom xool yoo xamante ne day sell ngir seen borom ñaanal ko moom la naan muxlisiina shafi'ina mooy ñaanal ko ramm ñaanal ko njéggalu yàlla ñaanal ko ajjana ñaanal ko yooyu daal di sellal loolu lahu du'a sa'ilina lahul maghfira ñaanal ko li nga xam ne mooy ki génn àddina mooy yàlla jéggal ko loolu mooy premier charte moo tax moo tax mu ne gis nga xadiis yi wax lu dul ne illaa shafa'ahum fiihi sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala wa ardaaha mu ne kulluhum yashfa'una la waaw mbooloo yooyu ñoom ñëpp ñu koy ñaanal borom bi daal di leen daal di ramm waaji waaw kon loolu mooy premier charte bi mu ne deuxième bi as-saani an yakunu muslimin laysa fihim man yushriku billahi shay'an kama fi hadith ibn abbas deuxième condition bi mooy ñu nekk ñoo xam ne ay ngëm yàlla lañ waaw amul bon on va solidariser voilà waa ji il était vraiment c'était quelqu'un de bien voilà même les chrétiens les juifs les les athées tout le monde vont assister voilà à assister tout le monde a assisté à ce funérailles voilà gars yi ñëw léegi ndeke ñaari a fa nekk léegi ñi des nekk ñi ay copains yahudam wala ay copains yoo xam ne gëmuñ dara mais nee nañ bon avec pour la solidarité ak ak ak ak waa ji moom que ce que représente voilà léegi ñoom ñu ñëw bokk ci sàppe yi après nag ñu ne ñu ngi jullee waa ji te gaa yooyu kenn da leen boole ñu bokkaale ñu ne wal Masiih ibnu Laa ñii naan Usayr ibnu Laa ñee moom naan yàlla sax amul ñooñu ñu dugg ci sàppe si ñu naan voilà après ñu pare nag ne vraiment ça c'est une telle euh, euh, famille d'Abraham yaa ah, ja yaa ñeme yàlla nga naan d'Abraham da ngaa boole yahud chrétien jullit ci kii te ñoom ñëpp ci Abraham lañ jóge boo bàyyi kàcc noonu lañ ci jógee lépp jullit kese lañ woon waaw Yaqub lan la waxoon doom yi id hadara Yaqubul mawt ah Yaqubal mawt lan la wax doomam yi ma ta'muruna min min min min ba'di lan ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne dañuy jaamu ilahaka wa ilaha abaik waaw ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun sayyidina yaqub keroog bi muy waaji génn àddina jacob <laughs> radiyallahu alayhi salatu wassalam dafa dajale doomam yépp ne leen kan ngeen di kan ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko ñun de dañuy jaamu sa sa yàlla bi di yàllaay sa maam yeeg sa baay ñu commencé ibrahima ismaila ak Ishaq mi la jur directement yow ilahan wahidan benn yàlla képp duñu ko bokk wa mu lahu muslimun te moom la ñuy woo ñun ay jullit lañu nga ñëw naan ay vraie famille d'Abraham doo bàyyi kàcc famille d'Abraham mooy l'islam waaw léegi kon ñooñu il faut pas mu nekk ay bokkaalekat nekk ci biir ak façon yi ñu doon wax nga xam ne ñoom fii mu ne seen dëpp yi lañ gën a gëm yàlla waaw waaw dañ leen di wax wax yàlla su nga am waaw yàlla waaw ñooñu ay bokkaalekat lañu waaw mooy deuxième condition bi mooy mu nekk ñoo xamante ne la yushrikuuna billahi shay'an comme ni mu nekk ci hadith Sayyidina Ibn Abbas hadith neuf cent trente-trois kon nag loolu lii mooy charte yi nga xamante ne nii moom la teg waaw waaw kon lii saway <laughs> il faut si si bàyyi xelal la hawla wala quwwata illa billah moo lu ama am solo mu ngi noonee léegi eh, eh, loolu xam na xam na solo ah, léegi mu des eh, kii nu mooy hadith Maalik ibn Hubayra bi al borom Naylul Awtaar al imaam al Shawkaaniyu rahimahullah mu ngi toxal di wax ne saf parce que ñetti saf parce que gis ne ñi dañoo néew ñetti ñoo mooy ñoo noonu mënoon na leen benn sàppe mais non da leen def ñaar ñetti sàppe bokk mu ne li gën a néew nag ci sàppe wa aqallu ma yusamma saffan rajulan li gën a néew lu ñaan sàppe mooy ñaari mooy par exemple bu dee gaa yi dañoo ñëw war a jullee néew bi ñu teg néew bi ñu xool gaa yi nekk six ak imam bi imam bi bu boobaa du jël six yëpp ñu taxaw benn plat benn kii def benn rang non day jël deux teg ci teg ci kanam ci ginnaawam teg yeneen deux ci ginnaaw ñooñu teg yeneen deux ci ginnaaw ñooñu bu ko defee mu nekk deux deux deux muy ñetti sàppe voilà loolu la daan li gën a néew ci sàppe mooy loolu la wala xaddali ak sari kanta sàppe bi ñam ñoo ci bari bon mooy yow sàppe cent personnes mille personnes mën nañoo former benn rang rang boo xam ne dafa yaatu gudd ak ndànd foy foy gauche ndànd droite ndànd foy foy gauche fépp ñëpp taxaw fi ba loolu ba amul ñu naan eh non bu ngeen àggee fee nag jeex na nekkatu ngeen sàppe non amul benn amul xadd amul li nga xamante ne mooy xadd ci bariwaay bi mais li gën a néew mooy li nga xamante ne nii mooy ñaar loolu la saaxibu an-Nayl daal di toxal euh, léegi nag léegi léegi euh, jazaahum thalathat ajza bi kanta al imam al Mubarakfuri rahimahullah ci sunan at-Tirmidhi bi mu koy shara tuhfatul tuhfatul ahwazi foofu mu ne jazaahum salaasata ajzaa loolu min at-tajzia ay farraqahum wa ja'ala al-qawma alladhina yumkinu an yakunu saffan waahidan salaasata sufuf mu ne loolu mooy li ñu wax mooy da leen di tàqale def nit ñi nga xam ne mënoon nañu former benn xam nga six personnes yi ma wax noonu alhamdulillah six personnes mënuñu former benn rang surtout foo xam dañ fay jullee néew doo ma ne ab ab sept mètres carrés la ab néegu étudiant la yu France yi nga xamante ne boo ci kiiwee daanaka ñaari walis day xaw a waar. xanaa dooma ne foofu la ñuy jullee néew bi non mooy fi ñu koy jullee six personnes mën nañ fa mais nga def ko ñett nga def leen ñett comme niñ ko waxe woon sànq moo tax mu ne ci riwaay imam Abu Dawud jazaahum salaasata suuf ngir leeral li nga xam ne waxoon nañ ko sànq bañ koy gis tamit daleen di xaaj ñetti sàppe mu ne qaala al-Qaari fil mu ne kantaal imam al-Qaari wax na ci téere bi al <laughs> waaw waxu al-Qaari bii nag moom rahimahullah dafa tumuranke lool sax mu ne ay qasamahum salasata aqsam ay shuyuxan ukuhulan wa shababa ay waay wala shubaba <laughs> ah waa mu ne loolu li muy tekki mooy da leen bi xaaje ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi sàppe bu njëkk bi premier ñetti sàppe sàppe bu njëkk bi mooy mag ñi quoi waaw suyuux yi suyuux teg ko sëriñ si kese waaye tamit comme yeneen saa saa daa waxoon li yali yani ulil ahlaami wan nuha mooy ñi xam tamit waaye suyuuxan mag ñi wakku xuuran après ñi tegu ci mag ñi mooy demi payeeg ñu ne payi ci kanam demi payi wa wa après jeunes yi nag hmm? Euh, daal di ñëw ci gannaaw aw walla boog mu nekk nii wala rang bi nekk nii la ñi ñi gën mooy boroom xam-xam yi ñi am ngëneel wa talabatul ilm ak sàkkukatu xam-xam yi nekk deuxième rang topp ci boroom xam-xam yi ak ñu gën ñi am ngëneel yi wala am ma léegi ñetteelu rang bi nekk nag ñi nga xam ne ñooy population gi mooy ñi nga xam ne bon mooy ñeneen ñi quoi ñi nga xam ne daanaka xamuñu leen mbiru xam-xam ah, ñoom euh, xamuñu yooyu ñu teg leen ci gannaaw <laughs> léegi nag eh, kanta as-Sindi rahimahullah bi mu sara sara kii mu ne eh, qaala Abu Tayyib as-Sindi kanta mu ne bi mu toxalee mu ne Abu Tayyib as-Sindi nee na nee na fii sharh at-Tirmidhi bi muy sharh at-Tirmidhi ba'da dhikri hadha al-qawl bi mu tuddee waxu al-Qaribi mu ne hadha ba'idun jiddan waji eh, xam ngeen ne al al-Qari li mu wax nii dafa sori lan mooy lool fan la ci xadis bi fuñ ne dañuy jël mag ñi teg ci kanam teg demi yi ci ginnaaw mag ñi jël jeunes yi teg leen ci ginnaaw wala jël ñi baax ci kanam ah léegi taalibe yi sàkku xam-xam tegu deuxième rang ñett loolu moom dafa soli waaw al imaam al yi rahimahullah ne lii as-Sindi wax mooy mbir mi oh! la shakka fi bu'dihi la bal al haqq wa sawab anna al murad ja'lum salatu rasul fa fi yii nii yëpp xam nga ne amul sikki fàkk que ne lii mu wax moom dafa sol li ñu fi soxla benn affaire kese la mooy ñu defal leen li nga xamante ne mooy salaatu sufu ñetti ran kese kanta ay ñii waa dëgg la bu ñuy defar naa li ñu waxoon sànq mooy ñi nga xam ne boroom xam-xam yi ñoo war a nekk ci ñoo war a dar imam bi bu ko defee Euh, lépp loo xamante ne njuumte da cee am ñoom wan koo corriger waaye bu imaam bi euh, gisee ne bon ci ñi nga am dañoo jàpp ne julli néew da ngay da soxla jàpp bu jàppam tojooy mu war a xëcc kenn imagine bu xëcc koo xam ne xamul dara ci yooyu mu war a continuer comme nan lay continuer julli ji loolu daa mën a nekk voilà mooy yu mel noonu quoi ak tamit bu ko defee bu dee koo xam ne royukaay la comme yeneen tubaab yi saa mooy royukaay bi gën a ñoom bu ñu newee ci euh, ulul ahlan wan nuha ñi nga xam ne majeur nañ ba pare nekk boroomi xel boroomi xam-xam ñu man di takk njàngale bi man koo transférer ñeneen ñi mais ñoo xam ne dañuy ñëw seen xel yi nekk mars muusante ci julli ji dem la par jo daal di dem Touba dem marché Ocass dem Mina ñëwaat fu nekk ñu jaar fa dem Wall Street États-Unis Afrique du Sud te ñu ngi julli boo paree dara lañ xamul ci imam bi doon tari sax xamuñu ko kooku daal tax muy taxaw foofu <laughs> <laughs> kon nag Eh, eh, mu ngi noonu waaw waaw kon loolu gis nañ sàppe yi moom ok nga def ñaar ñaar ñaar ñaar kon loolu lu am solo la kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañu lii ko kon mooy li al kii doon wax eh, boroom awnul maabud ne lii dafa am solo mooy baril sàppe baril mbooloo mi nga xam ne ñooy ràmm nit ki mooy amul waxoon naa ne loolu nag nit ñi jullit ñi ñoo ci war a def effort waroo ñëw nag waaw yow sama activité bi di lay activité bi rek waaw man daal waaye xam nga dama jot quoi ko yàlla rom quoi rahimahullah quoi yow lu ñëw nga ne rahimahullah à distance jarul la bàyyi dara loolu ak caaxaan waaw bu dee moom stade ba nga war a dem moom parce que finalement nga ma am wala le yooyu moom yow jaral na laa def lu ne da nga koy waajalay kii sa mbokk génn àddina dernière occasion nga dem jaamu fa yàlla ñaanal ko bokk ci nga ñëw na na di taafan tafa waaye sama liggéey bi xam nga quoi te da ngay font manoon nga jël quinze loo xam ne même ab une de temps dem fa demaat mais dara waaw kon loolu di baril bañ rek naan voilà ñoom diwa nga fa waaw ah ñoom diw dinañ ko def yow yow yow yow yaakaar nga ne yàlla xam na ne amul kenn ci ñun koo xam ne dañ ne ko woon sawaay gis nga Sandaga tey tey yow teg fa sa tànk rek gis nga boo fay fekk sa tànk di am million wallahi di nga am million te waa ji xam ne kii kaful gis ñoo xam ne ñu wane leen ci télé bi ñu ngi nii ku fa teg sa tànk ñu jox la million bu leer nañ gouvernement bi da la koy jox billahi du ma toog sama kër bu ma dëkkee jàmm gën waaye ma ne ginnaaw fuuta tóora dinaa daw si waaw dinaa daw si laa wax ngir am million fekk maa ngi ci sama sama yii nga xam ne bu ma foree dërëm jàpp ne fii mu ne lu rëy laa am waaw kooku nga dégg loolu wóor ne yàlla laa wax di nga fexe yi tey moom xaw ma da naaw xaw ma ban occasion ban ban moyen de transport nga wala lan waaw di wëlbati suuf ak asamaan ngir àgg Dakar waaw doone mukk ba ñoom diwa nga ko ah man de maa ngi caaroy sur mer ma yow pas grave un million moom <laughs> ñoom diwa nga fa ah ñoom buñ ko xasee jël baax na xam nga doo ko wax léegi lan moo tax lii ëpp doole loolu lépp nga naan ñoom diwa nga fa gis nga ni ñu ni ñu gàttañ loo ak manque d'ambition yi ci wàllu diine quoi wal iyaazu billah waaw waaw ah, dañ ciy gis tamit nit ki gis nga Mawlana Ibn Abbas waaw ah, génne am na nit ñi dañoo ñëw waaw mu ne kuréel bu demal xoolal ma waaw bu tamit neew banaan non lu tax ñu may yónni quoi non waaw lu tax ñu may yónni lu tax yónni waaw non na génn xanaa moom mënula génn xoolal boppam quoi maa ngi jàppul naan ma xoolal ma ay may waaru quoi loolu jaaduwul waaw waaw te nag eh, li eh, eh, charte yi kii doonu al-mubaarak fuñ dafa am solo waaw ne yoneen saa sax da ca teg ay charte kulluhum yashfa'una lahu hadith sayyidina Aisha ñoom ñëpp ñu koy ñaanal mais bu ngeen ñëw ñuy jullee néew bi ngeen di waxtaane carte yi ak bon saa yi gis nga suñu projet bi quoi waaw gars yi toog di ñaan yow ñaanoo nga nekk fa di waxtaane ay projet bi ngeen am wala euh, d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs waa Thales woo nañ ñu ah. bon c'est un gros marché on va brasser des millions ils vont brasser des millions non ah que yow gars ngi ñaanal wala yaa billah saway ragalal yàlla yow itam ngay waxtaane mbay meek wala li gën a yées moom ngay waxtaane ligue des champions wal iyaazu billah moom wala euh, Casa Sport wala euh, onctave yeeg octave yi loolu c'est grave voilà kon il faut euh, ñu am yitte voilà loolu lu ama am solo la ñu gis tamit mooy loolu boroom xam-xam bu nee fenn yu mel nii da cee war a jox yitte moo tax Seydina kii euh, Maalik ibn Hubayra yooyu yataharra kaana Maalik ibn Hubayra yataharra waaw waroo la toog rek di délégué dañ ciy jàng ne borom xam-xam bi waroo waaw def leen yéen def leen waaw nag mu toog mais nekk xam borom borom nitu ñaana kat loolu euh, wal iyaazu billaah kon nañu réciser yu ci bii ñëw insha allah ñu gis nag xadi chapitre cent cinquante